baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim lilfuqaraai alladina uxsiruu fi sabili illahi laa yastatiicuuna darban fi lardi yaxsabuhum aljahilu agniyaaa min altacafuf tacrifuhum bisiimaahum laa yasaluuna annaasa ilxaafa wa ma tunfiqu min xayrin fa inna allaha bihi alim suñu boroom tabaaraka wa taala di wàcc laayaam ñaar téeméer bi ak juróom ñaar fukk ñett mu ne lil fuqaraa ñeel na way ñàkk ñi way aajo yi alladiina ñi nga xamante ni uhsiru dees leena tëj fii sabiilillaahi ci jihaad ci yoonu yàlla ñu nga xamante ne nii ñoo ñooñu nag boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañoo wuute ñii ñooy ñan am ci ñoom ñu ne ñooy waa ahlu suffa nekkoon ñoo ñële saxaaba yoo yële radiyallahu anhum nga xam ne ci way ñàkk ñi lañ woon nga xam ne seenu lim da doon yokk ko wàññeeku selon rek selon rek ku nekk li nga xamante ne noonee la sa xaal ak sa état di tollu daal nga xam ne dañoo amoon benn angaar ci jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu leen di woowe waa ahlu suffa te bokk na ci ñu gën siiw ñu ci bokkoon mooy mawlaana abu hurayra léegi léeg-léegi seydina abu said alxudriyu radiyallahu taala anhu wa arda mu bokkoon ci léegi nag mu ne <coughs> am ñu ne ñooñu la am ñu ne noonoo mooy ndax ñoom waa ahlu sifa dañoo jàppoon seen bopp tëj seen bopp ci li nga xamante ne mooy di liggéeyal diine ji kese ñoom taluñu woon dem di uti loo xam ne moom lañ doon liggéey ak yooyu ak lool dañ doon def moo ñenn ñi ci ñoom dañ doon taxani di wut ay matt bu kiiwee ñuy jàngkatu alquran yu mag lañu woon luñ ci am nag jaay ko lu luñ ci am di ci dimbalee nit ñi waaye it bu jihaad amee kenn doonu leen njëkk a taxaw am ñu ne ñoo ñu ne lay wax nga xam ne dañoo tëj seen bopp ci lépp bàyyi leneen daldi rek jublu rek ci li nga xamante ne nii mooy chantier borom bi tabaaraka wa la am ñeneen ñu ne moo ñii nii ñooy gi nga xamante ne nii ay way mooy mu mooy mooy mooy way ñàkki muhaajiruuna yi ñoom lay wax fii nga xamante ne ñoo jóge woon makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima ñëw gàddaay si fii way ñàkk ñoo ñële nga xaña ca way ñàkk ña ca gine ñàkk nga xam ne dañoo nekkoon rek ñoom nekk rek di xaar li nga xamante ne mooy ndigalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi jëm ci jihaad ak sànce yi boroom bi tabaraka wa taala am ñu ne noo ñi ay nit lañ yoo xam ne te soriwul ak wax bu njëkk bi dañoo téye seen bopp ci lépp ngir man di xare rek ak li nga xamante ne mooy saabu yonent bi alayhi salaatu wassalaam woote woon xare wala mu yónni leen ci ay xare am ñu ne ñooñu la nga xamante ne nii ñoom taluñu woon dara taluñu woon sax te manuñu woon nekk fi di dem di defi di uti ay commerce ak di dem di nandi di jaay ak li nga xamante ne nii di bayeek yooyu déedéet yooyu yëpp dañ ko dañoom ñu ko woon ndax lii nga xam ne dañoo jëloon seen lépp jébbal ko borom bi tabaaraka wa taala ci wàllu bu mel nii daal ci chantier yu mel nii am nag ñeneen ñu ne non non non ñii ñi muy wax walil fuqara alladhina usiru mooy ñi nga xam ne dañoo jóge ci xare yi daal di nekk ñoo xamante ne nii ay gaañ-gaañ moo leen dal ci xare yuñ àndoon ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam bañ mujj nekk ay infirme nekk ñoo xam ne ay handicapé lañ ndax lan mooy ci gaañu gaañu ya nga xam ne moom lañ am ci xare yi nga xamante ne mënatuñoo jóg di defati benn xare wala chantier yàlla yu bari mooy jopp yu bari mënuñu xalifati ñooñu nga xam ne mooy loolee dal leen ci seen yaram yi te ci yoonu yàlla ñoo la ñuy wax ñu ne ñooñu ñooy alladina usiru nga xam ne feebar ak lompoñ ak ay ay ay gaañ-gaañ yuñ jóge yoo xam ne ñu ngi ko jële ci yoonu yàlla looloo leen tëj ba manu ñoo def lum ci man di doon daal wax yooyu yépp mën nañoo duggante tamit kon suñu boroom ne ñeel na ñoo ñële lil fuqaraa yi ñeel na way ñàkk ñi alladina ñi nga xam ne usiru dees leen a tëj daal di leen téye fii sabilillah seen lépp daal ñoom ñoom daal ci yoonu yàlla kese ci la ñuy yëngu ci ci la ñuy ci la ñuy lëgëy te moom la ñuy yëngoo ko def lu ne mooy ci jihaad jéeg yi nga xam ne mooy chantier yi borom bi laa na ñoom de manuñu ba looloo tax ba taluñu ta manuñu darban di wayaase fil ardi ci suuf di dem rihlata shitaa'i wa soy di dem a Shaam yooyu ak bërëb ya nga xam ne fa la ñuy ute ay marchandise ka yaxantu ñoom duñ fa dem ndax taluñu yooyu ndax jihaad gi nga xam ne ci lañu ne léegi mu ne hum yahsabuhum ba looloo tax mu daal di leen yaakaar aljaahilu boo leen gisee ci biti nag nekkuñ ñoo xamante ne nii dañuy déedeelu ku leen gis ñu lay wan ne ñàkk nañ defal ñu déedéet ñoom ñu am dignité lañ ñoo xamante ne nii ñoom duñu yënguta duñu teg lu dul seen boroom tabaraka wa taala wa tax te looloo tax nag duñu fi nekk di deedeelu di wan ne ñoom daal di leen dal metti na léegi nag ku leen xool sax yéene leenub sarax déedéet ba looloo tax nag ñàkk leen a gaaw xam ne ndax duñ fi deedee loo ko di wane ne waaye yow defal leen ma ndax laaj dafa am laaj laaju làmmiñ ak laaju xaal mooy wane yow ci sa biti loo xamante ne nii ku la gis yéen a sa xaral sarax loolu it technique de laaj la ta façon laaj la tamit kon nag ñoom nag yooyu yëpp doonu leen ci woon fekk ba lool moo tax yaxsabuhum doon na leen njortu te yaakaar aljahilu ki nga xam ne xamul seen situation xamul seen kaa xamul ñoom li nga xam ne moom la ñuy dundee moom bu leen gisee aghniya da leen jàpp ne ñii kenn ginu leen a woomala gaa yi seen affaire baax na de lan moo tax moom muy yaakaar loolu le ndax mi na temps foofu ndax téeguñ tée seen bopp ci li nga xamante ne nii lépp loo xamante ne nii borom bi tabaraka wa taala mooy ne xéewalu leen ñoom duñu dem di ñaan di ñaan aka yalwaan aka tàllal loxo lool moo tax looloo tax nag waaw gaa yi jàpp ne oh kon kay gars yi seen affaire baax naa suñu boroom nag ne taarifuhum yow ki am xel waaye yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye yow nit ki nga xam ne yow yaa amuk seetlu taarifuhum di nga leen xàmmee te ràññee leen bi siimaahum ci li nga xamante ne mooy seeni màndarga seeni siiñ ak seeni melo ñi nga xamante ne nii noonee la ñu nekk ñoo xam ne ñu wàcc seen bopp la ba pare nag nga xàmmee tamit kën a ñii ay jaabukatu yàlla lañ waaye tamit seen ñàkk ci le fait que bu dee xam nga seen situation yow moom di nga xam ne kii moom aajo woona lool bu ñu doon joxe zakat fii mu ne moom lañ war a njëkk a jox kooku fokk nga nekk ku man a ràññee wala koo xam ne dafa dund ak ñoom xam li nga xam ne moom la ñuy dund ci ñàkk moo ne nag looloo gis nga taafuf gële mooy lan mu gin koo leeral téye giñ téye seen bopp ba nit ñi ko xamul jàpp ne dañoo riche nekk ñu woomal mu ne laa yasanuuna ndax ñoom duñu laaj annaasa nit ñi ilhaafa di insister di persister di di di di di topp nit ñi di leen laaj ñoom moom amuñu sax début laaj mooy njaal beenu di laaj kese duñu ko def yàlla tere ñuy àgg ci li nga xam ne mooy mooy di topp nit ki di ko laaj ka laajaata ka persister ka persister ka signé ka resigné de ñoom duñu def lool mu ne wama tunfiqu lépp nag loo xam ne lu ngeen dépenser la yéen ñi nga xam ne may naa leen lu ngeen woomal dee leen gestu gaa yu mel nii ak ñi nga xam ne ñooy laaj te ñàkk mu ne lépp loo xam ne dépenser ngeen ko min xayrin ci yiw fa inna allah yëg leen ne seen borom tabaraka wa taala bihi cak yiw joo jële ngeen dépenser alimun ku ko xam la nga xamante ne nii ñooy ñii de yunfiquuna ñooy ñi nga xam ne ñooy dépenser am waalahum seen alal yi billayli ci li nga xam ne mooy guddi wan nahaari ak bëccëg yi sirran di ko def ci loo xamante ne nii di ko wane mooy bu nooy sirran ci loo xamante ne nii mooy ci secret la mooy bu jaree ne xam na ne ko <coughs> secret moo gën mu def ko ci secret ndax tamit bul xool sa bopp kese yow man naa man nga laa bañ am gis waaye ki nga koy jox léeg-léeg man am xamit naa man naa bañ a bëgg it ñu koy feeñal loolu jar nay sóoraale même bu dee amoo génn ngistal yow koo xam ne borom bi daal na lay setal ci jikkooy ngistal ak dégg te ak yooyu mais deel xalaat ñi ngay jox voilà ndax am na ñoo xam ne di leen jox publiquement ñépp di leen gis loolu neexu leen te loolu tamit mën naa wàññi ci ñoom te man na tax boo liggéey sax nga leen doon jox ñoom ñu ne doy na tam ndax kat soxla nañu ko kon loolu it jar naa bàyyi xel kon sirran di ko def ci secret comme ni yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxe woon ci hadis bi ñu génnoon ci hadis bi ñu gisoon bii weesu mu ne wa alaaniya waaye ñoo ñooñu di dépenser seen alal yi de mooy ci loo xamante ne lu ne fàng la bu dee ne dañ koy def ngir ngir ñi roye leen ngistal ak déggtal yooyu mucc nañu ci ngir nit ñi tamit man leen a roy takka mu koy jox moom loolu déranger wu ko ndax moom ci boppam moo ñëw taxaw ci kanamu ñépp nem jox leen ma kon nag mu ne loolu kon waalaani ak lu ne fàng falahum mu ne gaa yooyu yi def yii ñoom de ñeel na leen ajruhum seenu pay inda rabbihim fa seen borom tabaraka wa taala mi leen di woomal di leen yar di leen u yokk tamit ci wàllu am am ndax loo joxe rek suñu boroom de la koy fulandil wala xawfun alayhim déet ñoom ñuy amuk tiitaange fa ñu jëm ak li nekk ci seen kanam bu ñu ragal dépense naan hé bu ma dépensé dootuma am loolu moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wax seydina wa mawlaana muazzinu rasulillah seydina alayhi salaatu wassalaam seydina bilal alqurashiyu mawlaahum radiyallahu taala anhu wa ardah doon ko wax ya bilal wala taxsha min dil arshi liqlal naan ko anfiq naanent bi alayhi salaatu wassalaam naan ko dépensel ya bilal bilal del dépensé radiyallahu taala anhu wa ardah tabul ragal ci borom borom arash ak ngottu ak ñàkk mooy bul yaakaar ne loo joxe danga koy ñàkk borom di def lu koy fulandil kon nag mu ne woo tax mu ne amu ngeen benn lu ñuy tiit ci seytaane bi leen doon wax comme niñ ko gisee woon boo fi joxee gis nga sa projet yi yow sa salaire bi kan moo ci xaj yow waay yow sa waay fii kenn xaju fi yow waaye ma ne lii pour yow bu fi dof laa wax nekk di compter rek di compter mu sakkanalee mu am mu mu mu mu yaxanalee mu am xaw ma mu sakkanalee mu am xaw ma mu lanee mu ñàkk comme gaa yooyu wax yooyu moom du waxu dara moom mu ne kon wala xawfun alayhim amuñu dara lu ñuy tiit ci seen kanam wala hum yahzanun te amul dara lu ñuy njàq ci li nekk ci seen gannaaw de ta'ala a'lam sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ajma'in